kon al imaamu al xaafidu an-Nawawiyu rahimahullah mu daal di ciy teg beneen xadis di xadis mille deux cent dix-neuf mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man saama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi muttafaqun alayhi waaw ah, kon al imaam al xaafis bala ñu pa bala ñu jàll xadis biñ génn muy xadis mille deux cent dix-huit bi bu Seydina Abu Saïd al Xudri bi war na ñëwaat xadis mille trois cent trente-neuf inshaa Allahu tabaaraka wa taala loolu dañ ko fàtte ah ko fàtte woon mu ngi noonu walillahi alhamdu wal minna kon mën ne xadis mi mille deux cent dix-neuf mu ne waan Abi Hurayrata mu ngi jëlee ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu an innabii muy jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne moom de nee na ma min ma man saama képp koo xam ne woor na ramadana ramadan gi xam ne moom lañ jeexal walillahi alhamdu wal minna taqabbal allahu min aljamii ah waaw bis ni tay la woon korité fii en tout cas ci ñu ëpp ci monde bi euh, monde musulman bi muy altine yawmul al al ithnain ah ci bis une semaine lay yaa ngi doon yow dimanche nga kii woon wala ah France moom ak arab ah, saoudia dimanche la woon ak ñi ànd ak ñoom euh, France am nañu def dimanche amoon nañu def lundi mais ñu defoon dimanche moom wallahu taala alam léegi kon mu ne wa anhu mu ngi jële kon ci sayyid wa an abi hurayrata radiyallahu anhu mu ne mu yeneen saa man saama képp ku wa ramadana weeru koor gi imanan gëm gëm li ci te ni gooru koor borom bee ko farataal waaw gëm ne da ko war a comme ni ko boromam tabaraka wa taala sante imaanan mu gëm waxti saabanta ci sàkku yool ca borom ba tabaraka wa taala ngir am gërëmam waaye ak lañ ca digge ci ay yool ghufira lahu kookee dees na ko jéggal maa la nga xam ne taqaddama jiitu woon na min zambihi ci ay bàkkaaram mu ne muttafaqun alayhi al imam al hafiz al bukhari eh, al imaam al xaafiz al imaam al xaafiz al buxaari naka al imaamu muslim abul xusayni eh, ñoom de bokk nañu kaa solo eh. léegi laaj bu njëkk mooy léegi xadiis bi est ñoom dong ñoom ñoo kaa solo ñu ne la déedéet xadiis hmm, eh. bi du ñoom rek ñoo ko ñoo ci wéete. bi ñoom donc ñoom ñoo ci wéete al eh, eh, ahmad seen sëriñ ahmad ibn muhammad solo woon na lu jiitu waaye na ko noonu solo na hadith bi al imaam abu dawud at-tirmidhi wa an-nasa'i wa ibn majah rahmatullahi ala al-jami' muy ñoom ñoom rawahul jamaa rahmatullah hadis la bu siiw boo xamante ne al-imaam al-bukhari ta'ala mu ngi ko indi ci bërëb yu bari indi na ko fi mu ko njëkkandi kitaabul iman baabu qiyaami laylatul qadri hmm? boobu laylatul qadri la doon wax lu may wax nii bi mu ko indi mooy kitaabul iman waaw mais eh, eh, baabu sawmi ramadan imanan eh, ihtisaban min al iman voilà baabu sawmi ramadan min al iman woor weeru koor di ci sàkku ngërëmu yàlla ak lam ci digle loolu ci ngëm yàlla la bokk indi na ko tamit ci yeneeni boro euh, ci kitaabu euh, fadli laylatul qadri baabu fadli laylatul qadri indi na ko foofale léegi euh, al imam léegi nañ jël bi nga xam ne kitaabu sawm baabu man saama ramadana imanan wa ihtisaba hmm? allahu akbar allahu akbar hmm? mu ngi noonee mu ne haddathana Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi wa muy Muslim mu ne nettal lañu Muslim ibn Ibrahim de Muslim ibn Ibrahim al-Asadi al-Azdi al-Azdi al-Farahidi mawla Abu Amr al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina la 222 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Hisham mu ne ki nettal mooy Hisham di Hisham ibn Abdillah ibn Abi Abdillah Sunbur ad-Dastuwaa'i Abu Bakr al-Basri rahimahullah génn àddina la 154 rahmatullah alayhi qala haddathana Yahya mu ne nettali na Yahya di Yahya ibn Abi Kathir Salih ibn al-Mutawakkil Abu Nasr ibn Abu Kathir ibn Abu Ayyub génn àddina la 129 rahmatullah alayhi an Abi Salama mu jël Abu Salama ibn Abd al-Rahman ibn Awf ibn Abd Awf ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murrah Abu Salama al-Qurashi az-Zuhri al-Madani doomu eh, Abdurrahman ibn Awf sayyidina radiyallahu anil jami' génn àddina 93 ci wuute bu ci am rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata mu jëlee ko ci al-Hafiz ad-Dawsi Abu Hurayra ad-Dawsi génn àddina 59 ci lu gën a siiw radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annawongool man qaama laylatal qadri imaanan wa ihtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi wa man saama ramadaana imaanan wa ihtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi gis nga daa boole ñaar yooyu eh? te xamoo ne hadith yi ganama mais ñun gis nga nii ko imaamul Buxaari boole alhamdulilah hadis bi dañu gisoon ñaari hadis yu niroog moom boo ñëwee chapitre deux cent treize baabu istihbaabi qiyaami ramadan wa huwa tarawih premier hadis moo doon hadis bi en tout cas doo ba bii bi bi niroog moom mooy hadis mille cent quatre-vingt-sept mu ne woon an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu rasulallahi sallallahu alayhi qaal man man qaama ramadana boobu man qaama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi képp ku taxaw ramadan mooy di julli guddi imaanam ngëm yàlla ngëm tax nga koy def ihtisaban sàkku yool ak ngërëmu yàlla des na la jéggal li jiitu say bàkkaar gisoon nañ ginnaaw buntu bi Hmm? buntu bi nga xam ne moo ci tegu woon premier hadith am muy deux cent lan deux cent treize lañ ne deux cent quatorze baabu fadli qiyaam eh, laylatul qadri wa bayaani arja layaaliha premier hadith boobu mille cent quatre-vingt-neuf wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man qaama laylatal qadri iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi waaw ku taxaw laylatul qadri boobu la waxoon waxul ramadan mais laylatul qadri ghufira lahu iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi fii ñu am lan man saama ramadan ku woor weeru koor iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi am na ci e, e, e, <laughs> mooy kon gis nga xadiis am na man qaama ramadan imanan wahtisaba man qaama laylatul qadri imanan wahtisaba waaye man qaama li nga xamante ne laylatul qadri imanan wahtisaba waaye am na man qaama ramadana imanan wahtisaba ak man saama ramadan man saama ramadan moom lañ nekk ni ku woor weeru koor te gëm yàlla puusa la ci am na nag riwaaye imaam ahmad boo xam ne da cee yokkoo maata axar hmm? mu jaar ci yoonu euh, Hammad ibn Salama mu jëla ko ci Muhammad ibn Amr an Abi Salama mu yokk ci wa maata axar ah loolu imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne te imaam ahmad tamit solo na ko ci yoonu Yazid ibn Harun mu jëla ko ci Muhammad ibn Amr waaye yokku ci yokk bi amu ci ah <coughs> te ñeneen ñi ko solo tamit comme niñ ko gisee nii Yahya ibn Sa'id tamit jël na Abu Salama bi duniha amu ci waaw ah mu ne waaye waqata hadi ziyaada yokku bi nag rot na aydan fi riwaayati Zuhri ci riwaay boo xam ne imaam Zuhri moo ko solo jëlee ko Abu Salama mu ne boobu imaam an-Nasaa'i moo ko solo jëlee ko ci Qutayba ibn Sa'id mu jëlee ko ci Sufyaan mu jëlee ko ci ki nga xamante ne mooy az-Zuhri eh, <coughs> mu ne te loolu wa taaba'ahu Haamid ibn Yahya an Sufyan mu ne lool it imaam euh, kii Hamid ibn Yahya topp na ko jëlee ko ci Sufyan mu ne lool akhrajahu ibn Abdul Barr fi Tamhid wastankara moom nag imaam ibn Abdul Barr bi mu ko kii dane noono wa ma taxara bi bokku ci mu ne imaam al-Hafiz nag walaysa bi munkar de déedéet lu ñuy bañ de waaw faqad taaba'u Qutayba kama tara xanaa gisoo ne Qutayba mi ñox sànq sooy ni nga ko gisee léegi mu ne na ko noon wa Hishaam ibn Ammar wa ashar min fawaa'id naka noonu Hishaam ibn Ammaar dina ko ci pàccam yi bi nga xam ne mooy fukk ak ñaar bi ci ngëneelam yi wal Husayn ibn al-Hasan naka noonu al-Husayn ibn al-Hasan al-Marwazi mu ne loolu akhrajahu solo na ko moom fii kitaab as-siyaam lahu ci téere bi nga xam ne téere woor bi nga xam ne moo ko moo bindal boppam mu ne wa Yuusuf ibn Yaquub an-Najaahi moom itam daal di an-Najaahi daal dina koy solo moom tamit akhrajahu loolu Abu Bakr ibn al-Muqri ah moom itam solo na ko waaw. ah ci li nga xamante ne euh, al-Maqardi bo fii fawaa'idihi mu ne ñoom ñëpp ci yoonu ki nga xamante ne mooy Sufyaan mu ne wal mashhuur li gën a siiw nag az-Zuhri dëgg la bi duunihaa amul wa maa ta'axxara waaw mu ne waaye waqad waqad haadihi ziyaada aydan mu yokk boobu wa maa ta'axxara dinañ ko mooy man saama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min danbihi wa maa ta'axxara maa taqaddama waaw ku woor weeru koor gëm yàlla tax nga def ko ak sàkku yool ak gëneem ak ngëneelam ak yërmandeem ak ngëneelam ghufira des na la jéggal kookee lahu ma taqaddama li nga xam ne moo jiitu woon min zambihi ci ay bàkkaaram mu yokk ci wa ma ta'akhkhar <coughs> imam al-hafiz mu ne wa qad waqa'at rahimahullah hadhihi ziyada aydan fi hadith ubada ibn as-samit 'inda al-imam ahmad min wajhayn wa isnaduhu hasan mu ne lii wane ne du munkar comme li imam alhadn Abdul Bar bi wax ne lii munkar la waa tax xaraw bokku ci way loolu moom eh. mu ne eh, te beneen saxaaba muy Seydina Ubaada ibnu Saamit radiyallahu anhu moom soloo na ko te loolu mu ngi ci musnadu imaamu Ahmad ci ñaari wàll yoo xam ne seen sanad dafa baax waaw mu ne waqad istaw'abtu matal naa nag yaatal alkalaama ala turuqihi fi kitaabil xisaal al mukaffira lil dunuub al muqaddima wal muaxxira waaw mu ne indi naa ko ci sama téere boobu nga xam ne moom laa def man imaam al-Hafiz rahimahullah di fa wane yi nga xamante ne ñooy jëf ak qualité jëf yi nga xam ne dañuy far bàkkaar yi yi jiitu ak yi mujj waaw akbar kon nag waaw euh, mu ne kanta léegi nga ne ma waaw euh, euh, wala nañ xaar yow yaa ngi kii de waxu imam Muslim ma ne la waaw wax nga dëgg de nañ <laughs> kanta alimamu abulhusaini muslimu bunul hajjaji rahimahullahu taala mu ngi ko di kitaabul iman baabu qiyaami laylatul qadri min al iman waaw gis nga hadis bi dafa boole ñaari hmm? imam al buxaari ni mu ko ndi man saama ramadana man saama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi man qaama ramadana man qaama laylatul qadr après daal teg man saama ramadan boole leen <laughs> voilà kanta imaamu muslim rahimahullah moom non kitaabul masaajid la ko ndi baleen man qaama laylatul qadr la woon kitaabul masaajid wa mawaadi'is salaa baabu targhiib fi qiyaami ramadaan wa huwa at-taraawih al imaamu muslim rahimahullahu taala foofu da koo boole ñaari kàddu yi comme nii ko imaamul Buxaari yëdde mu ne wa haddathanii Zuhayr ibn Harb mu ne ta nettali na man dong sama sëriñ di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad la al-Baghdaadi Abu Khaythama an-Nasaa'i rahimahullah génn àddina la 232 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Mu'aaz ibn Hishaam Hishaam day ñëw mooy euh, ke ko ke le jële woon sëriñ imam Bukhari muy euh, Muaz ibn Hisham Hisham a ngi ñëw ci kanam ndax danaan haddathani abi Muaz ibn Hisham bi Muaz ibn Hisham ibn abi Abdillah Sumbur ad-Dastuwa'i al-Basri rahimahullah génn àddina la deux cents rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana haddathani nettali man dong abi mu ngi noonu mu Hisham ibn Abdillah Sumbur ad-Dastuwaa'i Abu Bakr al-Basri gis nañ ko sànq rahimahullah an Yahya ibn Abi Kathir fii waxul Yahya kese ibn Abi Kathir mu leer ah rahmatullahi alayhi ah, ah, ah, Salih ibn al-Mutawakkil rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abu Usaama ibn Abdirrahmaan anna Abaa Hurayrata radiyallahu anhum haddathahum anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man saama ramadana imanan wahtisaba gufira lahu ma taqaddama min dambi wa man qaama laylata alqadri imanan wahtisaba gufira lahu ma taqaddama min dambi ah Allahu akbar imam alhafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne ñaari yi man qaama ramadan qad yuqaal inna ahdahu ahaduhuma yughni an al-akhar mu ne mais kon benn bi koy doy na bu dee ki taxaw ki ki woor wooru koor gëm yàlla ta di sàkku yool ba ca yàlla kooku des na ko jéggal ay bàkkaaram yi jiitu buñ ci tegee ne képp ku taxaw laylatul qadri gëm yàlla tey sàkku yool ngërëmam dees na la jéggal li jiitu mu ne mais loolu nit mën na ne mais benn bi boo amee benn bi kon doy na parce que ñoom ñaar ku nekk nga bokk ak keneen ki li muy def waaw mu ne kon qad yuqaalu nit mën na ne inna ihdahuma yuni anil akhar <laughs> benn bi man na tax nit ki mu doylu beneen bi ne graw quoi mu ne wa jawaabu an yuqaal waaye niñ koy tontoo mooy qiyaamu ramadan min ghayri muwaafaqati laylatil qadr eh, wa ma'rifatiha sababun li ghufrani dhunub wa qiyaamu laylatil qadr liman waafaqaha wa arafaha sababun li wa in lam yaqum ghayruha mu ne boobaa man nañu ne taxaw kat weeru koor te borom bi dëppalewul laylatul qadr te nga xam ko kooku sabab la ci ñu jéggal say bàkkaar waaye taxaw laylatul qadri ki woo xam ne dañ ko ko dëppale te mu xam ko kooku sabab la ngir ñu jéggal ko ay bàkkaaram même bu dee taxawul yeneen guddi yi waaye lool waxoon nañ la ne nag loolu obligé wul que ne laylatul qadri foog nga xam ne lii mooy laylatul qadri loolu amul ah non laylatul qadri képp ku ko yàlla dëppal nga xam ko nga ñàkk koo xam moo yem waaw jaamu yàlla lañ koy def day yàlla da lay fay yool te pas obligé yow nga xam ne ah tay la laylatul qadr parce que loolu bu doon loolu mu seen gaa yu bari dañ koo xam yow boroom xam-xam yi ko gisoo ñaata wax moo ci am te ku nekk ponkal la waaw mooy la imaamu Shafi'i doon wax moo moo am rahimahullah man de sama sama xalaat moo jub waaye nag bu may discuter kenn ci wàllu masala may jàpp ne man li ma jàpp moo gën a dëgg waaye nag c'est possible ak njuumte dugg ci ki may waxal nag moom ki nga xam ne moo yor ba beneen position bi man damay jàpp ne moom moo juum waaye c'est possible moom moom dëgg loolu la <laughs> kon affaire bi c'est pas du loo xam ne dañ koo xam xam xam xam xama ah. am nañu ko yàlla di xamal waaye ma ne loolu saxaaba yi la fi wax yi yépp ku ci nekk nga gis wax yu wute yi loolu koo fi wax ku baax ñoo ñoo leen gën voilà te ñoom ñépp bokkuñu ban bis mooy laylatul qadr lañ wax waaw te ku nekk jàpp na ngeen lii doon ko jaamoo sa boroom waaw kon nag boo nee waa ji ku taxaw weeru yit nag jàppoon ne moom daal le 27 la alors que du le 27 jour boobu le 21 la léegi fekk taxaw na la 21 est-ce que dañ naan kooku amul yoonu laylatul qadr bañ a am moo tax xam di loolu du ci dara ah waaw waaw mën na la yokk nag waaw mais tekkiwul ne man bu ma ko xamul bu ma dëppale bu ma borom bi dëppaaleeg laylatul tamit te fekk man xaw ma woon ne mooy laylatul qadr c'est mort c'est pas mort ah <laughs> way kon mu ngi noonu. léegi nag mu des ñu ñëw tuuti ci euh, ginnaaw kon lëkkaaleem ak bunt bi euh, nañ xaar tuuti ah nañ ñëw tuuti mooy lëkkaaleem ak bunt bi mooy gëneelu quand même ko euh, koor kon ah wa bayaani fadlu siyam waaw rawatina ramadan bi nga xam ne buñ ne woor moom la xel it di njëkk a dem mooy bi yàlla farataal ndax mooy farata bi képp koo xam ne woor nga weeru koor gëm yàlla lool taxawoon nañ ci ci ñaari xarit yi ñu la waxoon noonu que ni euh, jàlloon na fi waaw mooy foog nga nekk da gëm bu dee yow bon daal naa woor parce jii ma nekk moom wala Jolof jii ma nekk moom te mal bii may bañ woor di woor ngir nit ñi yow xam nga ne kooku moom de toute façon defoo ko imaanan waaw ba baax na bu la gaay gisul boo tëjoo sa néeg lekk nga naan wala nga def li nga xam ne day dog waaye boo dee ci biir nit ñi di wane da ngaa woor kooku wooraloo yàlla kooku gëmoo li ci yàlla digle ak tamit lim ne farata la yow gëmoo ko iimaanan waaw man saama da ngay woor ramadaan iimaanan nga gëm ko te gëm googu mooy nit ki mënula taxaw ne man gëm naa ne ramadaan euh, farata la ci ci ci jullit ñi waaye am na ci jullit ñoo xam dañ leen koo teggil yow boo waxee loolu waxoon nañ la de toute façon boroom xam-xam yépp ñoo ne ku mel noonu kenn du tëb ne yéeféer la mais dañ koy laaj sa waay est-ce wax borom bi dane moom moo farataal weeru koor yaa ayyul ladina amanu la wax kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum sa waay sa waay déggoo lool xamoo aay mu ne xam naa ko ma koy jàng nga naan la baal ma firil la yéen ñi gëm yàlla farataal nañ ci yéen woor comme niñ ko farataaloon ci ñu jiitu mais ma ne ñoom sëriñ diw wala taalibey sëriñ bi bu aw nañ droit bañ a woor yow yéefér nga ci saa sa yéefér nga même bu dee yaa ngi woor ah. waxoon naa la loolu mooy dangerosité bi nekk ñun suñu façon réew yi ni ñuy xalaate ak mbir mi raayalante gannaaw beeg bañ a wax dëgg gi ñu nekkee waaw ngeen jàpp ne ñoom diw am nañ droit bañ a woor saa yi wooroo ah man nangam laa gars yi jàpp ne c'est normal ah waa ñoom moom du ñu woor kan moo leen ci génne te ñu ne jullit lañu yow nga ne ñoo ko yow waxuma la ñoom ñoom ñoom bu dee ku xam ci ñoom wax nañ la kenn du tëm ne diw yéeféer la déedéet dañuy laaj dañ leen di wax xamal leen mais bu dee dañoo xam ba pare ne yàlla moo ko farataal ci way ngëm yàlla yëpp amul kenn kum ci génne moom mu ne nag Serigne diw am na droit génn ci li moom ci boppam daa bëgg wax li yàlla wax waxu Serigne diw moo jaar yoon wal iyaazu billah kooku day nekk yéeféer yi saas hatta ki nga xam ne moom bokkul ci ñoom sax mais day woor mais jàpp ne am nañ ci droit bañ a woor kooku ci boppam yéeféer la yàlla tere ñu naan kooku sëriñ la ci fan la mën a nekk sëriñ xanaa sëriñu leneen mais du sëriñu ci l'islam bi waaw képp ku weddi lu leer ci alxuraan ak sunna kooku day nekk yéeféer ci mboolem waxu bon boroom xam-xam yi amul benn wute lu dul koo xamante ne nii moom fa mu juddoo ak cadre ba mu nekk ak ña muy environnement ba muy yëngu ñoom ñoo ko xam xamloo ñoo ko gëmloo loolu te xamul leneen kooku du tëm ne ko yéefar dañ koy xamal waaw moo ko waxee sax l woor koor farata la ci ñoom mu ne eh, kat moo la wax loolu ñoom diw am wax nga ne ko eh, mu ne mais foofu moom la ñëpp di wax kooku doo kooku dekkul yéefar ah. mais dañ koy xamal mais bu xamee ba pare continuer ci loolu parce que ah nan laay def ak ñoom Serigne diw ak société bi ak fi ñu nekk ñëpp lii lañ xalaat suñu waajuree nga xam ne génnoon nañu àddina ti lañ jàppoon ma ne ah après awalaw kaana abaa'uhum laa ya'lamuuna shay'an wa laa yaqiluun ñaata yoon la alxuraan wax loolu ah daal da ngeen di topp naan wala parce que suñu waajur yi nangam wala boog ah ñoom Serigne diw ñi nga xam ne ah ñoom ñoo ñu fi jiiru woon te lii lañ doon wax. ma ne loolu du waxu dara ci diine waaw mbir mi mooy est la que doon wax moom dëppoo na ak li nga xam ne mooy alxuraan jeex na waaw <laughs> loolu gis na mais nekkul ay waa de c'est affaire bi château de carte château de kii bu war a daanu la hein loolu dañ naan la du ci dara waaw loolu du ci dara loolu du ci dara amul nga naan ay ñoom wala euh, euh, euh, kii déedéet alquran yàgg nañoo wax awlaw kaana abaahum la ya'qiluuna shay'an wala yahtaduun waaw ndax ñoom dañoo bu leen ne parce que affaire bi di simple wa ila xiila lahum ittabi'u ma anzala allah qaalu bal nattabi'u ma alfaynaa alayhi aabaa'anaa suñu boroom ni mi awlaw kaana abaahum la ya'qiluuna shay'an wala yahtaduun nit ñi boo leen nee topp leen way la xiilalom te lool du yéeféeri kese ah même biir jullit ñi mooy façon képp kuy xalaati nii noonu nga mel boo ñëwee amoon benn pas-pas benn ngëm-ngëm bu ngeen amoon boo fekkoon say baay ak say ndaay ak say ñëpp sa communauté gi mais du ko du pas-pas bu baax lañ nga bëgg ñu wax la est ce yaakaar ngeen ne continuer ci raayalante gannaaw goog tax na li nga xam ne mooy neen mujj nekk dëgg wala dëgg soppeeku nekk neen mais nañ wax loolu man la nekk nañu koy euh, bombante nag di ko waxante génération en génération di ko paasante ah ah abaay yi di ko paas awlaad yeeg ak faat yi mais loolu du ci dara ñu koy doonante li ko wax loolu tekkiwul ne loolu mooy dëgg ah non non non dëgg du loolu waaw man na siiw siiw tas mais da du dëgg gaa yi wa idaa qiila lahum boo leen nee ittabi'u ma anzala ñëw leen ñu topp li yàlla wàcc mooy lan moo ne kutiba alaykum as-siyaam ci wàllu yi ñu nekk farataal lañ ci yéen woor kamaa kenn ni nga xam ne kutiba lañ ko farataale woon ñu leen jiitu woon ngir ngeen am ragal euh, euh, teeg seen borom li euh, sóoraale seen borom ci seen lépp bay topp ay digalam tay sore ay terem boo leen waxee loolu lu simple lool ah ñu ne ah. loolu moom di ko weddi nag moom day <laughs> di ko weddi looy di ko weddi lu gën a garaaw weddi lu nit wax moo gën a moo moo garaaw wala weddi li yàlla wax mais ñun du ñu xalaat wala la alhamdulilah parce que dañoo samp ay nit ne digg ci ñoom kese la la mën a génn loolu mooy problème mu ñu bari te wallahi laqad sadaqa amirul mu'minin ah Ali ibn Abi Talib waxati na dëgg waaw mais ne Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi alxaalibi radiyallahu anhu waaw yorafu lxaqu yorafu rijalu bil xaq wala yorafu lxaq bi rijal gis nga dëgg kenn du xam góor yàlla yi kenn du xam dëgg di ko jaare ci góor yàlla yi déedéet góor yàlla yi la ñuy xam jaare ko ci dëgg dëgg la ñuy teg ba pare képp ku topp ak dëgg ànd ak dëgg kooku mooy góor yàlla kookooy waaja mais doo samp ay nit ba pare nag digg ci ñoom kese kooku kenn kese la woon rasulullah sallallahu alayhi wasallam kese waaw waaw moom mooy alxaq min rabbik mooy dëgg gi jógee ci sa borom yow jàmbi mooy rasulullah jeex na ak liñ fi indi moo tax moom lañu ne moom wa maa aataakum ar-rasuulu fa xudu wa nahaakum anhu lu mu leen jox nag moom laa garanti leen lu mu leen tere ba ku dul moom am na ci say wax lu susceptible ñu ñuy jël ak lu ñuy rejeté comme li ko imaam yépp waxee ñoom imaamu Shafi'i imaam Maalik ñoom ñëpp waaw waaw ay imaam Abu Hanifa lu jiitoon ñoom ñëpp ak tépp kuy nit ku xellu te nekk ci yoon amul kenn koo xamante ne lépp lu mu wax cent pour cent dëgg la am na ay njuumte yoo yenn yu ci nekk da kay da ko koo weg yenn weg yi ah ba yenn yi doo ci bëgg a baaraam wala doo ko bëgg a leeral te lool c'est simple képp kuñ la fiy tuddal wax la lu mu man di toll fekk bind na téere xoolal téere yi bind te yàlla tax nga wax yàlla xam na ne bu dee ne am nga capacité yi am nga xam-xam bi yàlla may na la yenn yi yenn accès yi yenn lumières yi di nga gis ci yenn yoo xam ne moom da koy saxal nga gis ne loolu noonu dese naa juppan ah. dese naa tegu dese naa nekk dëppoog yeneen saa sam jàngale wala bu nekk loo xam ne wax la joo xamante ne nii beru la moom mu saxal loolu wala bu nettali am nettali boo xamante ni seey ci boppam ñooy wane ne lii manu la nekk mais comme que nag mooy sëriñ bi nga xamante ne fa nga ko teg daara yi ñu bari yooyu soit ñenn ñi <laughs> day tax du ñu ko gis wala ñenn ñi dañ koy gis mais du ñu ko bëgg a wax ba pare lii pire nag mooy nga xam ne lii njuumte la nga bëgg koo saxal parce que ci sëriñ diw la jóge waaw di dàq waxu ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo tegu ci li yonent saa sala wax ñoo tegu ànd yi dalilu waxu yonent saa sala nga bëgg ko fee jële parce que sa moo wax lii te li mu wax wuute na ak yàqu ah, li nga xam ne mooy hadith yonent saa salaam jàngaleem alquran nga bëgg ko fee teggi naan daa laa dégg-dégg moom ñàkkul ne ma ne loolu dara ñàkk fan lii leer naa ngelaat la. te bu doon keneen la ku dul sa sëriñ boobu nga jàppe noonu moom doo am doo am boobu seen da ngay jëw ah c'est lii dëgërul lee moo gën dëgër lu tax loolu boo ñëwee ci sa sëriñ manoo ko wax loolu day wane ne yow dese ngaa waaw dëgg dëgg taxu jub waaw parce que da ngaa samp ba pare na dëgg ci moom kese lay jóge loolu kese waaw kon nag affaire bi loolu la gaa yi boo leen ne bee ko waxa suuratul baqara wa idaa qiila lahum bes leen ne leen maa anzalallahu way topp leen li yàlla wàcce waay woor leen te woor farata la loolu nangam nangam xaalu ñu naan xaalu lan la ñuy wax bal dëgg-dëgg nattabi'u ñun li ñuy topp mooy maa li nga xam ne alfayna yi aba ana mooy li ñu fekkoon suñu bàyyi mu ngi leen lii mooy total mu rëy bi aada gi ah mag ñi de te ñoo gën a xam yéen a bëgg a wax ne yéen a gën a xam wa wàññi man après lan mooy tere ñu gën a xam mag ñi mais man nañ leen a gën a xam kay loolu nga xam ne ab ab ab kii la boo xam ne euh, gaa yu bari foofu la ñuy damme seeni tànk dootu ñemeetee wax dëgg ah yow na ngaa bëgg a wax ne Serigne Diw yaa ko gën a xam ah Serigne Diw nga xam ne parce que bari na fu ñuy di fu ñuy placardé photo di raay ci di taasu ci barkeem après yow ñu jàpp na yow mii nga xam ne kenn xamula démb barke démb moo njaay nga juddu voilà moom lu mu wax yow waroo mën a wax leneen alors que li nga wax moo dëppoo ak alxuraan dama naan bañ a mën a wax mu wax te ma am dëgg moom am dëgg. parce que ku dëppoo alquran ak sunna yone moo am dëgg ku dëppoowul ak ñoom ñaar amoo dëgg ak koo man di doon waaw duñ la ne nag du ku baax mooy di juum juumte xanaa yone saa sam waxul ne kullu bani aadama xataa yépp doomu aadama yi ñoo susceptible ñoo nekk ñoo xam dañuy def ay erreur ñi gën nag ñuy def erreur mooy ñi nga xam ne dañuy dellu ci seen borom daal di jéggalu waaw di dellu ci seen borom saa buñ defee erreur te ba ko xam ko que ne erreur la ñu jéggalu fii kenn fi dul maasum amul kenn ku dul yonent saa salaam ak yonent yàlla bi saa salaam képp kenn ci ñeneen yi amul kenn koo xam ne dañ naan kii du masa def bàkkar wala masu koo def ci dundam loolu ku la ko wax day wax lu ko neex day wax lu ko neex képp ak li nga xam ne moom la yaakaar ak li ñu dugal ci boppam sinon ña dëkk ak waajooj ña doon dund moom xam nañ ci moom yoo xamante ni surtout ña ña màggoon ak moom ak ba ndaw ba jooy ñu ne waaye yëpp masu dëgg la man na nekk di avancer di évoluer ba benn set boo xamante ne nii dépassé na yooyu loolu mën nañ ko dégg mais masoŋa leen àttar ci dundam loolu amul kenn du fi yonent fii waaw kenn du fi yonent yooyu la ñuy jël bombarder ko ci bopp nit ñi ba jàpp na diw di ko gënale sax ci ay ay ay yonent wala iyaadu billaah nekk ci pas-pas bu bon boo xam ne génn na leen ci lislaam bu yàgg ñoom ñu jàpp ne ñu ngi fi di sonn ay coono yoo xamante ne nii la alquran wax mooy am. amilatun nasiba tasla naaran hamiya di nga gis keroog alxa yawmal qiyaam wal iyaazu billah day karkanam yoo xam ne addina bi ak ñoo sonnoon dul nañ kër këri di dang-dangi di def lu ne waaye dañoo dang-dangi foofu jarul ñuy dang-dangi parce que dang-dangi wuñ kër këri wuñ ngir yàlla ngir mbindeefu yàlla boo xam ne moom boo xam wuteeg waxu yàlla ñu jël waxu koo kee moom lañ doon dang-dangi te kaw xam borom bi ne ñooñu tas laa yooyu dinañu dugg naaraan dinañu lakk safara boo xam ne xaamiya wuy takk ta du fay wal iyaadu billah wa iza qiila lahum bees leen ne ittabi'u topp leen ma anzala Allah li yàlla wàcce qaalu ñu naan la bal li am ba des ñun nattabi'a ñun li ñuy topp ma alfayna alayhi aba'ana li ñu fekkoon suñu bàyyi newoon te suñu bàyyi moo ñoo fi lañ fekkoon ñàkk woor ñàkk nàngam doo bàyyi wax lu amul ah suñu boroom ne waaw léegi ki yoo wax naan dangaa bëgg wax ne sama bàyyi yow yaa gën mag ñeeg yaa gënoon yaa gën a xam mag ñi na ne loolu lépp du wax ji waaw bu dee sax wax dëgg alquran tey ñoom ni ñuy alquran ma ne maa am dëgg <laughs> maa am dëgg laa lay wax <laughs> dalaa soke qu'il <laughs> te choque kon de dina la yàgg a eh, choque ci mag ñu bari ñu tudd ñoo xamante ne nii du ñu ñooña du ñooña de waaw dari nag culte de personnalité fi nekk ñu leen di utal leen ci calendrier bi ak bés boo xam ne pour ñoom la ak mu nekk ñu leen koy jagleel ba yooyu day tax ñu jàpp ne ñii ñoom ay ay indéboulonnables lañ ci l'islam alors que ñoom am na ci yoo xamante ne newuñu ci dëgg waaw la nekk ci dëgg waaw dañ koy saxal wax euh, loolu waaye du ñu nekk tout le temps naan daa juum fii daa juum mais nag bu ñëwee ci yoo xam ne nit ku juum te lool juum te attention juum boroom xam-xam a koy def waaw ku xamul lam def tuddul juum day tay taylu waaw voilà <laughs> waaye waaw léegi kooku kenn du ne nag léegi bu ñëwee yoo xam ne. saa yi bi daa juum ñu bëgg lem alquran ak sunna teg nee ngir ngir lan parce que bëgg ñoo wax ne daa juum loolu mooy la loolu dëgg la loolu kay du dëgg ay neen la waaw suñu borom ne ma ne awalaw kaana aba'uhum ndax ñoom seen bàyyi nekku ñoon ñoo xam ne laa yaqiluna shay'an doonu ñoon xalaat bele wala yahtadun da gindeeku ñu woon ci sujet bi waaw kon nag loolu dafa nekk lu leer quoi waaw loolu dafa nekk loo xamante ne nii lu leer la waaw saa boo ñëwee rek qaalu xasbunaa wa idaa qiila lahum ta'aalaw ilaa maa anzala allah boo leen nee ca suuratul maayida liñ jóge suuratul baqara suuratul maayida wa idaa allah ñu àtte woo tënku ci li nga xam ne moom la yàlla mi nga xam ne ñun ñëpp nee moom lañ gëm li mu wàcce di alquraan wa ila rasuul yi nañ ñëw ci li fi yoneen saa sax ci njàngaleem te moo ñu indi alquraan waaye sunnaam bii leeral alquran waaye nañ leen tënku ci loolu waaye du nee ñun ñëpp ay jullit lañ saa bu xëyee ñu ngi naan ashhadu an laa ilaaha illallaah di jullee ko kii waa lan moo ñu tere kon ñu daal di tënku ci njàngaleem yàlla moomu ñu naan ashhadu an laa ilaaha illallaah waaw ashhadu anna na rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam boo bële nga xam ne ñu ngi seede ne mooy dëggal mooy ku dëggu gi te moom la ñuy dëggal te lim ñuy jox moom la ñuy nangu lim ñu tere moom la ñuy baax waa ñëw leen ci loolu wa ila rasuuli waxee lool ñu ne julli lañ ba pare naan la hasbunaa doy maa la nga xam ne wajat naa moom lañ fekk alayhi ca kawam suñu bàyyi li suñu bàyyi ne woon mel ni yéen ñoom wax nañ lépp xam nañ ne li seen bàyyi ne woon kon wuti naak li allah ak rasulam nekk suñu borom ne awalaw kaana aba'uhum la ya'lamuna bi la ya'lamuna shay'an wala yahtadun xanaa seen bàyyi nekk ñoo xam ne xamuñ woon dara te tamit gindeeku ñoon kon loolu dafa leer sujet lool nag waxuñ la dañoo réer complètement ci lépp waaye ci sujet bii moom bu ñu ci doxal doxalu kii ak riiraakoon ak kudul xalaat kenn du leen toog kaa inan man kaan ak noo man di sant noo man di door ak koo man di doon moo ci yem y'a pas amul que ne voilà bu dee sëriñum naar la moom wala yooyu waaw bu dee sëriñum wolof ma ne ñépp a ci yem ñépp a ci yem kenn ci génnul yow ku sa xel dem rek c'est la même lépp loo xamante ne gis nañ ci ay jëfam suñu ginnaaw këne mbir mii wute naag jàngalem yeneen saa dañ koy tege nee ci teggin changé naa waaw bu dee nag yi nga xam ne comme yi nga xam ne maalumun dañ koo xam ci diine ci lu leer alquran fees ci sax ci mu nekk mutawaatir nit xam ko ne weddi na ko ne loolu am na ñu am droit passe bi di may passe droit yow ci boppam yéeféer gë même bu dee yaa ngi woor da ngay sonal sa bopp waaw da ngay sonal sa bopp képp waaw te bu dee kooku am pas-pas bopp imaam la yow waroo julli ci ginnaaw kooku parce que waa ji du dul jullit léegi waaw du dul jullit fekk yaa ngi am choix julli feneen amatoo droit di julli ci ginnaaw waajoo amoo droit di julli ci kanam ci ginnaaw waajoo xam ne yéefir la dafa ne li yàlla wàcc amul waaw loolu la wax même bu dee waxu ko clairement loolu la wax ba mu utalee ñoom diw ne leen ñoom am nañ droit bañ a def lii jaamu yàlla boo am na yàlla dane dama ko farataal ci farataal ku ñu jiituwoon moom mu ne non ñoom am nañ droit bañ a def wal iyaadu billah kon dangerosité suñu dund war nañ ko seetaat waaw war nañu ko seetaat boo gisee hadith mel ni buñ ñëwee ci taxaw mooy dangerosité bi nga xam ne moom la ñuy nekk ci te gannaaw ay kii walla diine ji bari nag nangam ak nangam masha Allah Sénégal li fi am ma nañu arrêté caaxaan yi laa wax li am Afghanistan xaaju la am Sénégal li am feneen xaaju faa am euh, fépp boo xam ne Mauritanie gi ñuy wax di ko di ko tuutal naan naar yi naar yi naar yi mais saway saway euh, euh, dégg nga fa ñun dérive yi ñuy def ñoom yu mel noonu ñu koy def waaw ñun dérive pas-pas lañuy lañuy doxal ñun nekkul ne foofu rek la réew rek la am mais dama laa bëgg rek mooy façon rëy googu nga xam ne yow daal li baax ci yéen rek la ne wal iyaazu billah kullu hada kalim léegi nag mu des ghufira lahu ma taqaddama min dambi lool waxoon nañ ci ci boobale waaw loolu imam al-Hafiz mu ne ismu jinsin mudaafun loolu turu jins la mooy dan bu bàkkaar boo xam dañ koo toxtale dan bi hii loolu nag bàkkaar yi kon nag loolu fa yatanaawalu jami'u dhunub lii moom ci biti nii zahir bi day yenu mbooleen bakkaaram yi la ñuy effacé illaa lu mu ne suuf annahu maxsuusun inda al jumhur jumhurul ulama dañ ne loolu lu ñu tënk la waaw te loolu yàgg lañ koo gis ci hadith euh, yi mel noonu euh, euh, wallahu taala alam kon loolu daa nekk loo xamante ne lu ama am solo la quoi voilà waaye malgré tout li nga xam ne mooy fadlullahi moom azim borom bi mën naa jéggale bàkkaar yëpp même bu dee dëgg la am na yeneen xadis yoo xam ne day ñëw di wane ne bon loolu e, kii la quoi mooy yu ndaw yeeg yooyu gisoon nañ ko yàgg nañ ci taxaw li ñoom al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahmatullah alayhi doon wax ak ñeneen ak ñeneen loolu moo tax jarul ñu ci taxawaat noonu wallahu taala aalam kon loolu eh, lu ama am solo la nañ ci bàyyi xel ah kon maghfira googee ah moo na imam An-Nawawi ne woon al-ma'ruf 'inda al-fuqaha anna hadha mukhtassun bi ghufran as-sagha'ir duna al-kaba'ir qala ba'du wa yajuz an yukhaffifa min al-kaba'ir ma lam yusadif saghira waaw loolu waxoon nañ ko li nga xamante ne mooy li ñu xam nag ci eh, fuqaha yi boroom xam-xam yi mooy ken lii dañ koo tënk lahu ma taqaddama min dhanbi eh, ci ken yu ndaw yi la du yu mag yi am ñeneen ñu ne ah possible mu woyofal wàññi yu mag yi eh, bu dee ne fekkul waa ji am yu ndaw waaye dañ naan la fadlullahi azim gëneelu yàlla même bu dee tënk yooyu am na ci ñu tënku yee ñëw am tënk ci que yu ndaw yi la ñu tënk ko foofu yi nga xam ne yu mag yi la daa wax rek jooyal ko ñu jooyal ko waaye malgré tout ça fadlullahi gëneelu yàlla azim lu màgg màgg la kon nag ci kaw noonu insha allahu taala kon ci la ñuy yem kon gëneelu Ramadan ah, allahu akbar imaanan wa ihtisaaba waaw ba pare di sakku yool def ko ngir sa borom waa ngir ngis ngir ñoom diw ne moo mën a woor ngir tamit ah non c'est que aada la joo xam ne mënatuma koo bàyyi waaye fàtte yàlla déedéet imaanan wa ihtisaaba boo ko defee rek ghufira lahu ku nekk am day ay rëcc rëcc chacun a borom bi dees na la jéggal kan mooy jéggale borom bi